lépp lu waxati buñ ci bàyyi xel parce que dara waxuñu ne lii bokkul ci naram yi mais ça ne veut pas dire que sa waay manu la wax dëgg du tout dootul wax ci dëgg si mais pour mañ daal day lakkam du lakk ñu tëj buntu bi yëpp te comme que dañ koo xamee wax lu amul ñu fatt buntu boobu loolu képp la léegi nag mu des waa léegi Cheikh Abdul Aziz gis nañ côté ba léegi imaam al na Hajar wax ñi nga xam ne ñoo jàpp ne affaire bi kabira la waaw léegi nag Euh, kii nag di ko laaj ne ko waa waa waa léegi mais hadis bii nii euh, léegi mooy bi mu waxee loolu mu ne waaw mu ne fii mu ne walakin laysa huwa fii man hafiza al aaya Cheikh Abdul Aziz mu ne radiyallahu anhu walakin waaye hadis bi yo leen salaam bi wax <laughs> naan wan nañ ma sama bakkaari xeet gisuma bi ci gën a mag ab aaya wala alquran wala ab aaya bu ñu dox bu ñu andil ab nit ginnaaw gi mu fàtte ko mu ne waaye walakin laysa huwa fi man hafiza al aaya waaye lool tekkiwul hadis eh, bi waxul ci ki nga xam ne ab aaya la mokkaloon aaya alquran fàtte ko mu ne waxul kooku de summa nasiha aw nusiya lafzaha gis nga ginnaaw gi mu fàtte wala ñu fàtteloo ko kaddu ko wa in kaana aliman biha même bu dee xam na ko yow xam nga ne man de xam naa ne am na laaya buy wax naan euh, borom bi de moo dogal moo moo natt te digle ñu bañ a jaamu ku dul kenn ku dul yàlla moom dong ah, ci ñaari waajur yi ñu daal di leen di def yiw mooy wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaa bu doon dama koo fàtte man mais xam naa ne laaya am na maanaa bi xam naa ko xam naa ko de mais laaye boobu na mu tëddeeti ma loolu ma fàtte naa ko loolu lay wax mu ne waxul ñii ñëpp ki nga xam ne daa jàngub laaya fàtte ko walla ñu fàttaloo ko kaddu gi mais fàttewul maanaa ba même bu xam na maanaa ba du kii yëpp waxuñu ko kii waxuñu ay yoneen saa waxul kii ci hadis wa innama huwa fi alladhi balaghahu alquran fa a'rada anhu mu ne kanta ki muy wax fii néeg ba suma wanewu nañ ma sama bakkaari xeet gisuma këy ca gën a màggale bakkaar koo xam ne alquran wala aaya lañ ko andil mu daal di koy fàtte fàtte boobu moo tax du fàtte bàyyi la <laughs> te loolu insha allah mooy li gën a dëgër te looloo dëppoo aaya bële moo taxoon sànq ma ne la ah wa kadhalika al yawma tunsa bi aaya bi doon wax suuratu taaha waaw qaala rabbi lima hashartanii a'maa wa qad kuntu basiiraa qaala kazaalika atatka aayaatunaa fanasitahaa fakazaalika al-yawma wa kazaalika al-yawma tunsaa waaw loolu boo seetloo laay boobu <laughs> dane <laughs> atatka aayaatunaa daf la dikkaloon suñu mandarga yi suñu xujja yi suñu lay yi yi wane ne man dong sama wahdaaniya sama man dong lañ war jaamu man borom bi nga bàyyi ko bañ maa jaamu ci tayir naka noonu lañ lay bàyyee ci mbugal mi tay waaw mu ne kon nag affaire bi loolu la innama huwa dëgg-dëgg li hadis bi di wax mooy alladhi balaghahu alquran ki nga xam ne alquran da koo jote waaw fa aradaan mu daal di koy dummóoyu allahu akbar <laughs> waaw wa manaa zaatahu min nuuri bañal sa ke- boppam biiram sa quintessence moom nit ki boppam boppam biiram la bañal alquran bañ koo nangu wastabdalahu bi diddihi min az-za'am ba pare leeru alquran boo ko dikkal mu daal di au lieu mu jël ko mu bañal ko ba pare soppi la waroon a nekk leer ci moom mu soppi ko la nga xam ne mooy contraire waaw la nga xam ne mooy diddam la nga xam ne mooy la bëccoo la nga xam ne mooy da koo sori bokkul ak moom la wuteeg moom min az-zalaami ci lëndëm bi an a'rada 'an al-haqq alladhi huwa fihi mu dum mooyu dëgg gi nga xam ne moo nekk ci alquran jooju ak aaya boobu nga xam ne moom lañ ko andil jàngal ko ko wattaba'a ad-dalaal alladhi huwa ad-dalaam huwa dalaamun mub'idun 'an Allahi ta'ala fi ad-dunya wa fi al-akhirah ba pare waa ji topp sànkute réer gi nga xam ne moom mooy ak lëndëm gi nga xam ne day sori jaam bi ci mu kawe mi ci àddina ak alaaxira waaw qaala léegi Cheikh Aziz bi mu waxee li mu teg ci ne ka xaalil fi zamaanihi mu ne lii ma wax nag mooy xaalu naafiq yi nga xam ne ñoo doon dund jamono yonent bi alayhi salaam ka Abdullah ibn Ubay ibn Salul alayhi min Allah ma yastahiq waaw comme état wu xaalu naafiq yi doon dund jamono moom yonent bi alayhi salaam mu ne fal xadiisu waaridun fiihim mu ne xadiis bi ci ñoom lay wax waaw ñooñu lay wax xadiis bi ñooñu lay wax ah naafiq ak koo xamante ne nii alquran daa ñëw leer ci yow nga bàyyi ko topp sa bakkan te boo toppee sa mooy soppi nga leer la war leeru alquran gën nga ko lëndëm waaw kon nag mu ne ñoom la wa alayhim naazil te ci seen kaw la waxu yonent bàyyi saab saab bii wàcc ci ñoom waaw wa ilayhim te ci ñoom yushiru la yonent saa saab di junj ci waxam bii li annahum ndax ñoom naafiqi min ummati al ijaaba allati hiya min ummati al xaassa fii ma yadharu linnaas mu ne ndax naafiqi dañu bokk ci xeetu ñi nangul yonent saa salaam ñi nga xam ne ñoom mooy xeet bi jagoog moom mais ci li moo tax yonent sallallahu ne woon inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fii ma yablu lin-nas Allah yonent may sa sam ne woon nit ki dina jëf jëfu waa aljana ci li feeñ ci nit loolu la bokk yàlla xam na ne waa ji da góor naafiq la moo tax mu ne naafiq yi ci ummatul ijaaba lañ bokk xam nga waxoon nañ ko fi yonent bay saa saam dafa am ñetti xeet wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin loolu mooy xeet bu mag bi bi njëkk bi ñooñu xeet ñooñu hatta yonent yi malaaka yi ci lañu yónniwuñ la lu dul yërmande ngir képp ku dul yàlla loolu hatta yonent bay saa saam kooku mooy takkandeer yonent bay saa ci biir malaaka yi ruux boobu mais moom hatta moom ci la parce que ñoom bokkul ku dul ku ku dul yàlla rek ci alam yi nay nga bokk kon yonent bi alei salaatu salaam loolu mooy bu mag bi hatta yonent yi hatta yonent yàlla Adam Nuh Ibrahim Musa Isa alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñëpp ci lañ illaa rahmatan waaw yónniw ma la yoor la ci jaam yi lu dul nga nekk yërmande manifestation yërmande yàlla ci jaam yépp ñoom ñépp waaw waaw moo tax Seydina Muhammad ni'matullah sallallahu alayhi wa sallam mooy xéewalu yàlla gi gën a mag gi gën a mag gu mu yor ci jàng yi léegi après xeet bopp mu am xeetu ad daawa ummatu daawa xeet bi nga xamante ne en général xeet bu njëkk bi boroom xam-xam yi duñ ko tudd waaw mais ca mooy mooy bi njëkk rahmatullah alayhi moo ñu bari ci ñoom laa bëgg a wax mu am ummatu daawa foog naa lii waxoon nañ ko fi wala ci tafsir yi la woon mu am ummatu daawa mooy xeet bi nga xam ne moom bi mu feeñee jamono yeneen saa salaam ba mu tàmbalee woote Makka képp ku juddu depuis boobu ba àddina di fare yàlla di far àddina di ko fi jële yow ci ñi yeneen saa salaam woo ci nga bokk waaw waaw yow ci nga bokk ci xeetam bi nga xam ne borom bi. moo ko ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al waaw wooteel jëme ci sa yoonu boroom jaare ko sax alqur'an ji xam-xam bi nga xam ne moom laa la jox nga ciy leeral alqur'an bu kawe boobu di ci man di attee diggante nit ñi ci alqur'an ji waaw ak waaraate wu rafet loolu moo tax hatta Abu Jahlin ci la Abu Jahlin kii xeet boobu la bokk boobu ñi gëm ñi gëmul ñépp ci yam léegi nag mu des ummatul ijaaba nooy gën a wàcc gis mi muy gën a wa muy gën a ni lim bi di gën a néew muy xeetu nag ñi nga xam ne ñoo ko nangul alayhi salaatu wassalaam mooy almu'minuun mooy way ngëm yàlla yi almuslimuun te ci seen biir ci la naafiq yi bokk moo tax borom bi yawmal qiyaam la leen di tàqale waaw yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladina amanu unzuruna naqtabis min nuurikum qiila irji'u wara'akum faltamisu nuura fa duriba baynahum bisuur lahu baab allah kon foofu la léegi nag loolu ñëwaguñ ci <laughs> waaw loolu nag moo xawagul moo tax mu ne la naafiq yooyu nag yeneen saa salaam buy wax fii umma goog naan sama xeet gaaral nañ ma mooy jëfu naafiq yi ci ñoom lay wax waaw gisuma ci bàkkaar bu gën a rëy waaw sinon boroo xam-xam yi fexe nañu euh, imaam al taxawuñ ci côté boobu rahmatullah alayhim ñoo xam ne fexe nañ ne bon ah loolu nan la mën a waaji euh, fàtte aaya gën mën a nekk lu gën a rëy bàkkaar alors que shirk man bi nag <laughs> waa ji def shirk nag te akbarul kabaa'ir yi yonent bay saa saa wax di tudd li ëpp li gën màgg ci bàkkaar yi sab'ul mubiqat mais boolewu ci fàtte alquran mais kon fii nan la mën a waxe ne kon li nga xamante ne nii mooy li gën a màgg falam ara zanban a'zama min ayatin utiha rajul aw qur'an aw aya utiha rajul après mu daal di koy fàtte summa nasiha loolu moo tax insha allah li gën a dëgër mooy lii Cheikh Abdul di wax affaire bi du fàtte lii mooy bay waaw moo tax mu ne nag kon naafiqi la fal hadith waaridun fihim wa alayhim nazil wa ilayhim yushir li annahum min ummati al ijaba allati hiya al umma al khassa fima yadhharu lin nas wa laysa fi dhunub ummati al ijaba a'zam min nifaqihim wa kufrihim al batini nas'alu allaha as-salama allah Cheikh Abdul Aziz mu ne Ibn Dabbar kii Cheikh Abdul Aziz ah Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne mu ne rek gis nga ñoom ñii rek ah, ñoom la xadis bi di wax naa yi te ci ñoom la wàcc te ñoom lay junjo ndax ci xeet bi nga xam ne ñoo nangul yonent bi alayhi salaatu salaam ci li feeñ ñi gën a jagoo mooy xeet bi gën a jagoo waaw lii feeñ ci nit ñi amul benn bàkkaaru xeet boobu bu ci gën a màgg seenu nekk naafiq amul foo kay parce que an kufru borom de ko tudde ci suuratu tawba loolu boo gën a màgg wa kufruhum al-baatin waaw amul lu gën a rëy seen naafiq gi nekk ak seen weddi yàlla gi nekk seen biir mu na ñu ngi naan yàlla assalaamata wal aafiya <laughs> waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noon kon euh, euh, lii la <laughs> euh, wallahu taala alam kon ah, mu ne doon na wax après nee Euh, bi muy wax ci leer yooyu mu ne moo après loolu après al aaya mu ne aaya tasduqu bi aayati lafz mu ne aaya bi wax ne jullit boo am na aaya da koo dikkal nit koo xam ne sama bàkkaaru xeet mu ne da ciy dëggu aayatu bi mooy aayat kàddu bi bi ngay gis ci alquran qul ya ayyuhal kaafiruun loolu aaya la allati yataallaqu biha al hifz wa tilaawa nga xam ne da ciy lëkkaloo li nga xam ne mooy euh, mokkal ak di jàng waaye wa tasduqu bi ayati allati yataallaqu biha al amal wal imtisal tekki li nga xam ne li mu lëkkaloo mooy li nga xam ne mooy jëfe ak di damboog moom waaw mu ne wa hadi thania hiya zatul anwar salasa mooy borom leer yu ñett yim lu doon wax naan nuuru dilalati ala allah aaya boo gis leeru di tegtale ci yàlla ak nuuru ak nuurul imtisalil awamir ak beneen leer bi leeru di doxe tey làmboog ndigal ñetteelu leer yi nuuru tinaabi nawaahi sori li nga xam ne mooy tere yi waaw képp koo xam ne mu ne fa man mana zaatahu min duxuli hadhihi anwaari salaasa fiiha wa huwa yasma'uha fil qur'aan fa huwa al muraadu bil hadiis képp ku dégg leer yi waaw aaya bu nekk lay tegtale leerub yàlla di tegtale bu dee am na ndigal ah nga làmboog ndigal yi yow jaam bi dégg waaye it sori ñetteelu leer tere di sori li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa mu ne nag képp koo xam ne dégg ne yii waaw ba pare bañal ko sa biir mu dugg ci sa biir kooku yow ci alquran bi ngay dégg mu way wax kooku yow la yonent sallallahu alayhi di wax waay kon affaire bi lii insha allah lii mooy li gën a dëgër que ne laayewi hadis bi ñii euh, lay wax te boo déggee yonent sallallahu alayhi wasallam fële parce que mënuñu ne loolu ba pare yonent sallallahu alayhi ci boppam ne moom dañ koo fàtteloo ab laaya waaw kon du fàttee lafz ji loolu lay wax moo tax liñ doon wax sànq an nisyan comme li nga xamante ne nii euh, euh, euh, ki nga xam ne moo def taxrij ah, ah, Cheikh Ahmad kii nu mu tudd Muhammad Bashir Hasan al-Hashimi mi def li nga xam ne mooy taxriju al-Ibriz ak aaya yi del di def commentaire ci mu wax lu am solo bi ñëwee ci waxu cheikh bi mu ne inna nisyaana fi lugha iddatu inna lin nisyaani fi lugha iddatu maani minha mu ne gis nga euh, fàtte ci làng dafa am ay maanaa yu wute yu bari mu ne bu ci njëkk ghiyaabu shay'i an adh-dhaakira wal hifz duuna qasd mu ne bu ci njëkk mooy mu fàddu ci xelu nit ki ah wala loo xamante ne nii lu mu mokkaloon la mu fàddu cim xelam ci loo xam ne tayu ko waaw duuna qas ñaareel bi mu ne az-zuhulu an ash-shay waaw mooy li nga xam ne yow da nga koo fàtte nii te tayoo ko mu ne loolu lay yonent saa saam doon wax naan rufi an ummati al-xata wa an-nisyan wa ma sukrihu alayhi waaw mu ne yëkkati nañ bi jàppe sama xeet loo xamante ne nii njuumte la la tukkee ci ñoom wala lu ñu fàtte mooy du loo tay waaw nit ku toog julli jot tàkkusaan julli woo mais ndeke da koo fàtte ba timis gi jot yow daal bi nga ñëwee bay kàbbaar julli di timis nga ne i la sam xel dem wala bi nga jullee timis ba sëlmal sa xel door cee dem kooku tayu ko mu ne la subhaanallah ndeke man julliwuma tàkkusaan kooku kenn bokkul ak waayit bi am ci ñàkk tëkku bi am ci koo xam ne daa bàyyi julli tàkkusaan parce non da koo fàtte kon kooku kenn du ko jàppe mooy tarkul mu'akhadha voilà kon loolu ah, kooku parce que xelam moo fàddu ci lool boobu njëkk bi niroo nañu waaw léegi ah mu des mu ne ñetteel bi tarkul shay'i wal i'rad anhu wa ihmale ñetteel bi nag mooy bàyyi mbir mi dummóoyu ko doyadal ko ci sa tayeef yaa ko tay mu ne loolu ci nga aay yi nga doon wax sànq nasullaha fa nasiyahum ci suuratu tawba naafiq yi dañoo bàyyi yàlla bàyyi topp yàlla yàlla bàyyi leen nag ci mbugal mi ak seen naafiq gi nekk ci àddina mu nekk mbugal seen xol du du stable mukk du dal waaye buñ deewee ba ñëw yawmal qiyaam ak bàmmeel dina leen mbugal mbugal yoo xam ne fa la leen di baax waaw parce que ñoom dañ koo bàyyi ci tayef waaw kay léegi nag borom bi jëflanteeg ñoom comme si mbir mu ñu bàyyi ko na moo tax mu ne waa ji eh, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al yawma tunsa waaw <laughs> mu ne naka noonu waaw atatka ayatuna da ngay laaj lu tax nga silmaxa tey parce que sama laay li daf la dikkaloon lu jiitu fanasitaha nga bàyyi ko ci tayif naka noonu nag tey tey lañ lay bàyyi ci mbugal mi nga nekk waaw mu ne wa qaala jalla sha'nuhu fa zuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa dhuqu adhaabal xuldi bimaa kuntum ta'maluun mu wax suuratu sajda aaya 14 borom dina fa dhuqu aywa yéen yéefér safara mos leen bimaa nasiitum ca la ngeen bàyyi woon te tey di fàttaliku liqaa'a dajeeg yawmikum haadaa seen seen rendez bii ma leen joxoon ca àddina ne leen alaaxira dina ñëw waajal leen ko ah yawmul maw'uud la de dañ leen koo dig tey di ngeen dajeeg seen borom. waaw yawma yaqumu naasu li rabbil alamin bés bi bépp yu taxaw ngir yi rabbil alamin daal di leen àtte muy borom bi ngeen weddi ko ah yii yëpp ay sharaab yàlla waay yii yëpp ay nangam ak nangam la du dara waaw léegi da ngeen koo bàyyi woon suuraale ko bay jëf en conséquence di jëf ndax moom di jëf ngir bés boobu borom bi fay leen lu baax bu ngeen dajeek seen borom man nasiya liqa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah gisoon nañ ko ku bañ dajeeg yàlla yàlla bañ na dajeeg yow ah da koo bàyyi fa ba zuuku mos leen tey mbugal mu tar mi bi ma nasiitum te la ngeen bàyyi woon a fàttaliku ak di jëf ngir liqaa yawmikum haaza ngir seen bés bii nga xam ne moom laa leen joxoon rendez-vous inna ñun borom bi nasiinaakum ñoo leen di bàyyi ci mbugal mi tey waxul ne fàtte waxoon nañ la borom bi nee na wa ma kaana rabbuka nasiya te sa borom newul mukk koy kon ñu xam ne lii du fàtte bàyyi kon nag wa duuqul azabal xuldi waay waay mos leen azabal xuldi mbugal mi nga xam ne mbugalum saxla bi ma kuntum taamaluun ci sababu la ngeen ne woon doon ko liggéey doon ko jëf waaw mu ne wa ala hadha al maana yaxmal yaxmalu yuxmalu qawlu saasaam fil hadith as-saabiq mu ne nag ci maanaa bii la ñuy teg hadith bii ñu génn léegi Cheikh Abdul Aziz di ko leeral nekk imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi bu eh, eh, eh, Abdallah ibn muy al-Mutallib ibn Abdillah ibn Hantam rahimahullah waaw waaw kon mu ngi noonu mooy da koo baax waa ji da koo baax waaw waaw mu ne kon bil axas ida xamalnaaha ci li gën a jagoo buñ ko yenee alxadis ala al ayati allati fi surati Taha ci saaru Taha bale eh, fa nasitaha wa kadhalika al yawma tunsa waaw mu ne haythu ittafaqat ba ni nga xam ne dafa dafa boo seetloo aaya boobu buñ yemee ci aaya boobu ak xadiis te nañ ko sànk ci kaw mu ne dañoo dëppoo al aaya wal xadiis ak aaya bi bi ci fan ala anna hada al insana qad min al ayati ma uti kene kat nit ki dañ ko jox ci ay aaya yiñ ko jox summa nasiha ay araba anha walam ya'mal biha waaw indil ko ay laaya ay preuve ay mandarga yu leer joxewu ko fay maye ko wan ko ginnaaw waaw mu ne wa illaa sinon law kaana almaqsuud nisyaan az-zaakira lama abbara bi uutiya wa innama bi hafidaha waaw mu ne bu doon ne aaya bi hadis bi li ci jublu mooy fàtte bi nga xam ne sam xel loo ne woon sam xel nga fàtte ko konoon te kon yooyu saa du ne uutiya danaan hufiza waaw te utiya bi wax na la atat ka ayatuna benn lañ mook aay ba te loolu yëpp benn li muy tekki mooy bàyyi kon nag mu ngi noonu te gisoon nañ aay yële nga xam ne yeneen saa salaam terewul nekkul ne lim bañ ak li nga xam ne moom la ŋaññe mooy nit am lu mokkaloon fàtte ko moo tax mun a wax ca xadiis Ibn Mas'ud bi ñu gisoon saan bi sabale ahadikum yaqulu nasitu ayata kayta wa kayta bal huwa nussi waaw kon yeneen saa salaam foofu expression wu damaa fàtte bi la leen doon tere ñaaw na lu tax kenn ci yéen damaa fàtte aaya nangam na wax ne li am ba des dañ maa fàtteloo comme moom ni mu ko dale woon alayhi salaatu salaam allahu akbar kon nag mu ngi noon <laughs> waaw <laughs> kii mooy loolu la léegi nag mu des ki nga xamante ne nii lusiya yeneen saa saam li tax muy wax lool parce xam na ne saxaabaam yi gëdd gi ñu wax alquran gëdd ci ñu jox waxu yonent bay saar ak waxyu bi du ñoo xam ne dañuy tay di bàyyi alquran bi nekkoon seen xel daal di ciy génn déedéet kon daa am lu leen préoccupé te la leen préoccupé lu baax la ak jihaad la wala am ñuy toppatoo ba tax am lu leen rëcc moo tax mu ne leen bi sa ñaaw na kon bu keneen waxati lool corrigé leen ci côté boobu mais waxu leen mukk fàtte xaram na <laughs> waaw waaw moo tax mu ne amma qawlu nusiya fa inna dilalatun ala anna wala dalalatun boo jox baax na ala anna hunaka asbaban xaarija an iradati al-hafiz addat bihi ila an-nisyan ka maradin wa ne ne saa saa nañ ne nusiya day wane ne loolu lil majhul la mooy euh, intransitif la daa am ku ko defloo ku ko fàtteloo waaw dañ koo fàtteloo lool tegtal la buy wane ne ki mokkal du moom ci nam nam ak sàgganeem la fàttee waaye sabab yoo xam ne yu ko dépassé la yu génn ci moom la yoo xam ne ñoo ko poussé ci mu fàtte ci ñu fàtteloo waaw mu ne koo xam ne alhamdulilah dafa feebar wala li ñu waxoon sànq ku nekk ci jihaad bi ak yu mel noonu ba tax yooyu tax ah nga gëj a réviser tax nga fàtte loolu day am boobaa kon waxal nu siya waaw kon nag loolu la quoi alors que euh, li nga xamante ne mooy euh, fàtte gi nga xam ne mooy fàttek tayef loolu nag lañ tere nga ne loolu mooy fàttek tayef mu ne an nisyaanu al maqsuud al haasil an al ihmaal al mu'abbar anhu bi damiir al faa'il fii nasiitu xam nga saa sam dana bu leen nasiitu parce nasiitu loolu ci daan moo tax mu ne te bu mu ne bu ndax ngeen ñaaw na ngeen naan nasiitu parce que nasiitu mooy man ci sama bopp maa def lu tax ma fàtte. alors que ren bi saa saam xam ne ne saxaaba mi meluñ noonu kon bàyyi leen bi sa ñaaw na wax jooju bu leen di wax loolu loolu nag kon eh, am na tamit lu yore saa saam nanguwul loo xam ne ci biir hadis bi da koy tegtale mooy di sàggane ba fàtte li nga mokkaloon parce que boobu ba léegi man nga ma ne ah ça yow li ngay wax de day mel ni kon man daal man mii doon tiit naan mokk man li ma dégg ci ko mokkalub laaye fàtte ko wala alquran fàtte ko tey nga dee nangam ak nangam ah yow de yi nga wax dalal na sama xel ma la attention du dalal sa xel ngir nga ngay sàgganaa ah. eh, d'ailleurs bu dee sàggan yoneen saa sam ko tere moo tax mu ne biir sa ñaaw na lan moo tax maa li ahadikum yaqulu nasiitu parce nasiitu ayata kayit wa kayit loolu mooy man mii maa fàggu li tax ma fàtte sama kàggan waaw nasiitu waa loolu moom mooy man la waaw an nisyaan bi nga xam ne al maqsuud al haasil an al ihmaal al mu'abbar anhu bi man ci man mii la jóge maa saa gan gëj a révisé topp sama bànneex topp télé yi topp TikTok ñoomin Instagram ñoomin WhatsApp waaw te wax naa ne yooyu yëpp mënoon nga ciy jàng alquran waaye defoo ko topp les football yi am bool yëpp topp yooyu ak tamit nekk ak say copain fu xumb fa ngay nekk doo réviser dara saggane ko doo kooku moom loolu loolu dañ koo tere ah loolu moom laa xayra fii amulu giiw moo la yeneen saa saa ne leen bu leen def noonu xam ne saxaabaan yi meluñ noonu bu leen wax loolu waaw loolu lu ama am solo la nu siya mooy koo xam ne li ko li tax mu fàtte du moom moo ko fàggu mu ne leen dee leen wax lool moo tax yonent saa salaam moom lool la wax bi muy ñaanal waaj <laughs> bi muy ñaanal waaj lool noonu la ko ñaanal de ay way rahimahullah ha yarhamuhullah laqad azkarani kaza wa kaza ayatan kuntu unsituha min surati kaza wa kaza waaw ah kii ma dégg de muy jàng al alquran ci guddi gii ci sama jàkka ji yal na ko yàlla yërëm waaw laqad azkarani dëgg-dëgg fàttale na ma kaza wa kaza aaya ab laaya boo xam ne kuntu unsituha dañ ma koo fàttale woonal waaw waaw yonent bay saa saa nag loolu fu mu ko dale borom bi dina koy xamlewaat wala fekk jottali na koo pare te léppam nee na ko sanuqri'uka fala tansa maasha allah waaw dinaa la jàngal ñoo lay jàngal te doo fàtte loolu lu soob yàlla comme aaya boo xam da koo nasaxal mu na ci alquran wala loo xam ne da koy fàtte la ko jamono mais manu la nekk laata mu koy jottali loolu c'est impossible waaw laaya bu ko yàlla Seydina Jibril indil alayhi salaam laata mu koy jottali mu fàtte ko loolu amul aaya loo xam jottali na ko ba xeet wi am ñu ko ci téye ba pare loolu bashariya gi côté googu mën naa tax mu fàtte ko mais borom bi da koy fàttalikuwaat soit mu xam loo waat ko ko wala comme nii nit kii ab saxaaba ci saxaaba yi mu dégg ko mu koy jàng borom bi noon la jaare ko noon fàttaliwaat ko loolu ne ko fàttaliku laay boobu waay <laughs> waaw <laughs> mais yonent bay saa salaam lépp ngi woon ci dënnam bal alquran ji borom bi nee na ko innahu la qawlu rasulin karim dëgg-dëgg alquran ji waxu yonent la bu tedd Seydina Jibril waaye Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kàddoom la waaw <laughs> kon nag mu ngi doon Allahu akbar kon loolu lu ak <laughs> solo la dañ eh, ne woon nañ def mbëmbëstal mii ci wàllu eh, bunt bi laata ñuy dugg ci hadith yi nga xam ne nag moom la al imaam nag di indi fii nga xam ne gis nañ ci ñaari hadith yoo xam ne niroo ak moom ba pare. yeneen sa salaam si hadith Mawlana Ibn Mas'ud attention def leen de leen fàttalante alquran parce que moo gën a gaaw tafasiyaa de ne fees rëcc la waaw que sa naam sa jur ji nga yeew leen boo moytuwul li ñu naan fees mees ne meen teeñ sa waay looloo lay dal de boo moytuwul léegi nag bii di ñëw nag ñu gis loolu waaw loolu lépp nag di ñu pousser ginnaaw bi ñu xamee ne ah enzamu aj ki euh, danban yoneen saa salaam tudd Euh, li nga xam ne euh, utiya rajulan rajul man summa nasiyaha loolu tekkiwul mukk ko ne mooy koo xam ne dafa mokkal fàtte waaw waaye nag mokkal fàtte boobu la ñuy moytalu ko noonu nag du loo xam ne dañ naan la waa waxul bële li gën a rëy bàkkaar waaye ça ne va ah kon kay bàyyi leen may fàtte wax nañ la ko sànq déedéet nekkul l'apologie au fàtte à l'oubli <laughs> mukk suñu la suñu <laughs> jataay bi <laughs> lay safi l'apologie lii misiyaan déedéet du dañuy fii mën dañuy màggaluk fàtte de déedéet dañ laa bëgg wax rek a hadis yële ak seen bilaal ak seen tegtal insha allah wallahu nag ginnaaw gi lépp nag alam yàlla nag moo gën a xam waaw wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab moom ci moom la delluwaay beeg euh, euh, euh, wéeruwaay bi ci moom la waaye loolu nag ginnaaw bu ñu xamee lii nañ xam ne tamit di mokkal alquran waxu borom bi nekk ci dina après nga fàtte ko loolu nag loolu rafet moo tax yoneen saa salaam ci hadith yi bunt yii nag al imaam di indi ñaari hadith yi muy indi fii di ñu mettre en garde di ñu ñaax ngir ñuy réviser alquran di ko wattu buñ ginnaaw bi ñu ko wattoo wala lañ ci wattu ñu koy baamuwaat di ci delluwaat balaa muy dem waaw te bu demee mooy ah xéewal guy mag gu la yàlla defal nga sàggan ba mu naaw loolu ñaaw na waaw